mission bi taxaw rek tabarakallahu ñu wax présent mais à vos ordres exécuter li nga xamante ni moom la xadra bi bëgg moom la diine ji bëgg moom la tarixa bi bëgg moom la mbokk gi bëgg mooy bëggal ñu ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fàttali leen yonent yàlla muhammad ànd ak ñoom dund weer wu tedd wi nga xam ne mooy rabiul awal dund fukki fan ak ñaar yu rafet yi nga xamante ni ñi xam ñëpp xam na ni yàlla yokk na leer yi yàlla yokk na maam yi yàlla gën na ubbi buntu xéwala mi buntu àgg ci yàlla mi buntu fatxu yi buntu xam ñëpp xam naa ni àjjana na ñi xam ñëpp xam naa ni malaayika yi ñëpp ñoo ngi bëgg di ñëpp xam naa ni juróom juróomi xadara suuf asamaan benn ñaar ñeent juróom juróom benn ngi bëgg di kontaan jaww ji asamaan si suuf si ñoom ñëpp ñoo ngi bëgg di muuñ buñ leen laajee lu tax ngeen mel ni ngeen mel te meloo leen ko woon démb ñu ne non Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy waa ji judd sallallahu alayhi wa sallam mooy bisam bu tedd bi yàlla nañ ko yàlla fayal tabaarakallahu ah di ñaan yàlla dolli jàmm ci Sud FM bii di ñaan yàlla wàcc fi xéewal ak sut ak nga waaye di ko ñaanal Cees yëpp ndax Cees yàgg nañoo ak diine Cees yàgg nañoo ak lislaam Cees yàgg nañoo ak gàmmu Cees yàgg nañoo bëgg Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kenn mësul dem bàyyi leen ci bëgg yonent bi ci stop yonent bi ci défendre yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla fay ñëpp ñoo ngi nuyu waa kër ma mamaraji yëpp tey jii ñoom ñëpp a ngi ca pénc ma ca burdu ba saan suñu mag suñu baay euh, suñu mbokk sëñ Boubacar Njigéen a ngay waxtaanee lan moo tax lislaam tere wanawu wane say cër yiw di euh, ñàkk teggin ñàkk kersa sol yu yareex sol yu gàtt sol yu fattul lu tax yàlla tax mbon gi mu mën a indi yàq yi mu mën a indi fitna bi mu mën a indi ci àdduna moom la ñuy waxtaanee nii nii ndax yonent yàlla Muhammad yàlla moo ko yónni woon ngir mu defar jikko yi te jikko yi tabaarakallaa war nañoo wax li koy defar waaye tamit war nañoo wax lii yàq jikko yi kon tey jii dañuy waxtaane jukki yu yàqu yi ngir nit ñi mën a defar waat mën a calquer seen i jikko ci jikko yi xeerul bariyati mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allahu bis yaa ngi ñëw ca burdu ba waaye eh, suñu génnee foofu rek ñoo ngi nuyu kër cheikh yëpp ak suñu maam alxaaji Mor Ndiaye daa bàyyi nit yàlla bu mag bi nuyu waa taaxi ka yi nekk foofu këru diine yu mag yu fa nekk nit yàlla yu fa nekk mag ñu baax ña daroon maam alaaji Ahmad Boro góor gi alaaji góor a géy Ndama Siis alxaaji Ndeena alxaaji Cheikh Gueye alkaati alxaaji Cheikh Gueye eh, Karbala alxaaji Souleymane Gueye ndeysaan alxaaji Abou Cissé ndeysaan ñongoog ndeysaan mag ñangoog góor gi Samba jokkul sekk ndeysaan alaaji Mafal Diop mu baax ma ndeysaan noonu ngay demee rek mag ñut yàlla yooyu nekk ca tax kaw te seen njaboot yi ba tey jii ñoo nga téye flambeau ba ñu ziyaar leen ànd ak ñoom soxna Sofiyetu Sow ndeysaan mag ñu baax ñooñu di nuy soxna bint Binta Diagne tabaarakallaahu yax tàkk ci alaaj Mouhamad Ndiéguène ndeysaan bëgg ko sopp ko taxaw bu bu taxawaay bu yaay Sofi taxawoon rek tabaarakallaahu tey jii kenn jooyu ko ndax jëmmam soxna sa Taal këri kaw imaam Samba Sène tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara dem ba ngent tabaarakallaahu ziyaar ña fa dëkk alxaaji Duudu Gay mu baax ma waa kër sunu baay alxaaji Mor Loom radiallahu anhu yàlla na yàlla yokk leeram tabaarakallaahu alxaaji cheikh Tidiane Jaxate suñu mag cheikh Xomar Njëgën tabaarakallaahu ci sifatullahi ndeysaan ñoom ñëpp ñu ziar leen yeesal suñu wëllëre ak ñoom yeesal suñu cofeel ak ñoom ndeysaan wàcc ba dugg biir ngent mag ñu baax ñu nit yàlla yi nekkoon foofu ba jaxaaw suñu kër bàyyi alxaaji ëmmat mbay baabu ndeysaan njabootam gàng fa sëñ Pape Ibrahima Mbay sëñ Ndeena Mbay ak seeni i soxna seeni njaboot ndeysaan soxna sa faal soxna kinne faal moom it yàqul dara jàpp kóllëre gi rek ñoo ngay waaj tabaarakallaahu seen teraanga yan daan def seen baay daan ko def mooy nag wan daan indi ak la koy togg ñoo ngay dajaloo ngir wane seen cofeel rek ci Seydina Muhammad ndax seen baay góor gi mën bay baabu noonu la ko daan defee alxaaji Idrissa Ndooy ndeysaan baayub soxna kinne Ndooy ñu ñut yàlla ya nekk foofu soxna Faat Kunta mu baax ma tabaarakallaahu njabootam nga ñoom ñëpp ndeysaan xaaji eh, eh, eh, Pape Konaté ndeysaan waaw juum ñoom ñëpp ndeysaan nga dem ba gàncees muqaddam ya fa nekk soppe ya dem ba kër alxaaji Cheikh Cissé yàlla na yàlla yokk leeram ñoom baro Cissé ak njaboot ga tabarakallahu góor gi Amar ñaay ñoom ñëpp ca ca gàncees ñoo ngi nuyu ñëpp dugg nag ba kër de ma ngay jaxate ndeysaan ziar leen dem ba kër kër Saara Badiane ziar suñu mag Serigne Ahmed Cissé Ndiégène ak taalibe ya fa nekk ñoom ña am cëru deret Alaaji Ahmed Boro ñu suul ko ci kër Saara ndeysaan maam Faat Ndiégène yàlla na yàlla yokk leeram ñu dem ba Njuuxaan fekk fa waa Seeneen fekk waa waa Fayeen muqaddam ya nekk foofu ziar leen dem ziar suñu muqaddam alxaaj Baal Fall Konaate ca kër Maturé ndeysaan ah, dem ba kër Seyib ziar mbokk yi dem ba Fandeen ziar mbokk yi village environnant yëpp ñoo ngi leen di ziara ñi dégg ak ñi déggul ñëpp ñoo ngi leen di ziar dem ba ba ba ba Kër Mori Fall alxaaji Texe Njaay ndeysaan ba got muqaddam ya fa nekk yëpp alxaaji Texe mu baax ma bàyyi suñ Moustapha Njaay ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci juddug yonent yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu sofiyanke yi nit yàlla yi dañuy wax ne li tax ñuy sopp parce que ñun dara taxuñoo jug lu dul cofeel bi ñu am ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko bëgg dañ ko sopp léegi nag ñu ne waaw nit lan moo tax muy sopp loolu lu jaralaaj la parce que léeg nit dina sopp te xamul li muy sopp nit dina sopp te est-ce que ni mu war a soppee noonu la soppee nit dina soppe est-ce que ki mu war a sopp moom la sopp yaakaar naa ni ñaari question yi lu yomb tontu la waaye benn bi il faut ñu jëm ko jàngat bu baax ki ñu war a sopp moom xam nañ ko mooy Seydina Muhammad ni ñu ko war a soppee moom moo ko jàngale mooy lu yàlla gërëm ak moom lu mu gërëm waaye lan mooy waral ñu sopp doomu aadama ñu sopp mbir wala ab institution wala ab nit mbindeef mu mënti doon wala ab mbir lan moo tax ñu koy sopp ñu ne lii waral ñu sopp juróomi mbir la wala affection wala attachement wala lu lépp lu bokk ci wàllu sentiment rek nee nañ juróomi mbir moo koy waral su la neexee nga noté mbir bi njëkk benn mbir bi njëkk a doomu aadama ngir yëngal xolam ngir def fa cofeel moom la ñuy wax aljamaal mooy taar la beauté léeg-léeg nit ne la diw de dama ko bëgg parce que il est beau ou bien parce qu'elle est belle structure bi dama ko bëgg parce que dafa dafa rafet aar bii dama ko bëgg parce que dafa rafet kër gii di dama ko bëgg parce que dafa rafet kàddu gii dama ko bëgg parce que dafa rafet solin bi dama ko bëgg parce que dafa rafet ceinture bi dama ko bëgg que dafa rafet kon taar source amour la ñaareel bi mooy xusnul xuluq xusnul xuluq mooy rafet ko léeg-léeg nga gis koo xamante ni jëmmam soo ko xoolee amul taar bu ñuy wan wër di wane waaye soo jëflantee ak moom jokkoo ak moom jaxasoo ak moom rek daal koy bëgg sopp ko bari na nit koo seenoon jéppi ko mu ñëw toog sawet wet ngeen waxtaan nga jël ko mu gënal la ñépp ci kaw suuf bari na nit koo defoon noonu ngeen waxtaan mu mujj nekk sa xarit bi gën a fidèle ci àdduna kon jikko ju rafet dina tax ñu sopp mbir wala ñu sopp nit ñetteel bi bu dee yaa ngi note mooy joow mooy yaakaar léeg nit ñu bëgg ko wala ñu fonk ko wala ñu respecté ko wallahi amul taar wallahi amul jikko ju rafet waaye moo dagg boomu gàcce yi yaakaar parce que xam nañ ni ku ci kër gi su ñëwul mu dee parce que xam nañ ni du weer dee du yëngatuwul kenn du lekk parce que xam nañ ni su weer dee du yëngatuwul courant bi ñu coupé ko parce que xam nañ ni su weer dee su ñëwul ndox mi ñu coupé parce que xam nañ ni dëj bi du amee du ñëwul gàcce am parce que xam nañ ni mbokk mi ngi waaj a tëj su ñëwul ñu tëj ko kooku sopp nañ ko waaye yaakaar bi ñu yaakaar ci moom moo tax ñu sopp ko mooy ñetteel bi ñeenteelu source ak li wa li li indi cofeel mooy al ihsaan mooy rafetal def lu baax léeg nga gis koo xamante ni amul taar amul jikko yu baax a yaakaaruñ dara ci moom waaye am na façon comportement bu mu am comportement bu mu am ba moom mooy tax da ko mujj a bëgg léeg nga wax na mais moom daal amul dara xamul dara kenn yaakaaru ko ci dara mais nit la ko xamante ni dafa mën a nuyoo nit ko mën a am compassion la ku ku ku mer mu merle la ku xiif mu xiifle la ku sonn mu mu sonle la mu jëf ju baax léeg-léeg nga romb nit muy dox nga jàpp ko mu jéggi mu sopp la ca lee léeg nga gis koo xamante ni ay bëtam baaxul dafa muuru muy bëgg a jéggi nga dimbali ko mu sopp la ca ak yeneen ak yeneen ak yeneen exemple yi yow mën nga ko mottali sa bopp juróomeelu source ak origine u cofeel mooy al alaqatu moom mooy la relation léeg nga gis nit xuloo ak nit jëppi ko bañ ko waaye du gisee keneen bu dee mbokkam la du gisee keneen dal ci kawam rek mu daal feeñal cofeel ci moom te pourtant démb moo nekkoon noonam bi gën a mag waaye gis na ni ñoo koy néewal doole beneen jàmbur di ko néewal doole ca saa si mu daal di wane ni kii sama mbokk la te fekk mën naa am 10 ans ngi ni tuddoon tuddanteewuñu faalanteewuñu waaye tey jii attaqué nañ ko ñoo xam ne mbokkam la relation sanguine bi nekk seen biir moo nekk moo moo moo jur ci saa si un amour une euh, un attachement une affection par rapport à cette personne là ba nga xamante ni tey jii moo nekkoon sa noonu démb moom nga jéppi woon moom nga bañoon moom nga daan xeex waaye tey jii song nañ ko nga daal ne ah euh, euh, moom day def na ma lu bon wax na ma lu bon waaye nag du ma nangu kenn toroxal ko ndax ñu ne ko lu tax mu ne parce que ñoo bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk mangoog nangam ñoo bokk nangam ñoo bokk sangam mën ngaa àggale exemple yi su la neexee. laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah kon juróomi mbir yi nga xamante ni ci ñi ci la source cofeel di bale juróomi mbir yooyu wax naa leen ko léegi nag comme wax nañu mbokk yépp ba ñépp xam ne lii mooy cofeel nii lañuy bëggee lii wane cofeel lii la ak lii ak laa ak laa léegi nag ñu xool ci àdduna nañ posé wu question ñun ñépp waaw kan moo dajale juróomi mbir yii yépp ci benn jëmmam moo dajale juróomi mbiru yiy indi cofeel juróomi source cofeel juróomi cause cofeel yi ma tudd mooy bind bu rafet jikko yu rafet yaakaar bu ñu am ci yow jëf ju baax moo dajale yooyu kan moo dajale yooyu wó yàgg nañ koo wër yàgg nañ ko seet philosophie jug nañu wër nañ ko scientifique yi wër nañ ko sociologue yi wër nañ ko médecin yi wër nañ ko psychiatre yi wër nañ ko psychanalyste yi wër nañ ko existentialiste yi wër nañ ko sophiste yi wër nañ ko juriste yi wër nañ ko économiste yi wër nañ ko nihiliste yi wër nañ ko marxiste yi wër nañ ko maoïste yi wër nañ ko léniniste yi wër nañ ko wërkat yëpp gëstukat yëpp yàgg nañu wër ci àdduna ban mbindeef wala benn institution wala benn élément ci àdduna moo dajale juróomi mbir yi mooy taar bu mat sëkk jikko ju rafet ju mat sëkk yaakaar bu ñu am ci yow bu mat sëkk rafetal gu mat sëkk ak relation bu intrinsèque relation bu boo xamante ni kenn xamul fan la jóge ak fan la jëm mooy relation boo xamante ni dafa dafa inhérente une relation inhérente à l'homme kan moo am loolu waaye ba ñu gëstoo am na ñu bëri ba ñu seetee jabaram dañ leen a seet fekk leen ca waaye ñu xool leen ba ci biir gis si ñoom ay défaut ñu ne kon matuñu am na ñu bëri ñu xo mooy taar am na ñoo xamante ni dañ leen a seet ci jikko leen peesee ci jikko rafet nañu lool waaye ban leen peesee ci jikko zéro ñu bàyyi leen am na ñoo xamante ni am nañ taar seen jikko rafet na waaye kenn amul ci ñoom yaakaar ñu wàcce leen am na ñoo xamante ni am nañ taar seen jikko rafet nañu am nañ yaakaar ci ñoom waaye seen jëfin seen façon seen comportement zéro ñu wàcce leen am na ñoo xamante ni am nañ taar am nañ jikko bu rafet am ñu yaakaar ci ñoom am na def nañ lu baax mooy ñoo ngi rafetal jëm ci nit ñi waaye dañoo xool amuñu benn relation ak ñoom kon wër nañu yonent bi wër nañu yonent yi wër nañ borom xam-xam wër nañ les grands hommes de l'histoire te terme boobu sëñ buuba téyel ma ko mooy les grands hommes de l'histoire parce que dafa am lu xewoon ci jamono bii ci weer wii passé yëngal àdduna bi yëpp am benn kilifa gu wax ci loo xamante ni war nañoo dolliwaat sunu cofeel ci Seydunaa Muhammad dinaa ko expliquer ba mu leer naan ñi ba monde bi yëpp déggandoo ko xamandoo ko incha allah ma ngoog seet nañu waa taar gaa daanu nañu seet nañu waa jikko ju rafet gaa daanu nañu seet nañu yaakaar gaa yi nañu seet nañu rafetal gaa daanu nañu seet nañu relation daanu nañu parce que ku ñu gis rek am na ñoo xamante ni di ko gis di leen gis ci ay mbindeef lu ñu baax baax bëggoo bokk ak ñoom am na ñoo xamante ni seen jëfin rafetul am na ñoo xamante ni amoo yaakaar ci ñoom am na ñoo xamante ni seen i jikko rafetul am na ñoo xamante ni far dañoo rafetul waaye ba ñu wóoree seet depuis l'existence de l'homme sur terre ñu wër ko benn américain bu mag bu ñuy wax Michael White moo jiite woon recherche bi ca Amérique wut ñoo xamante ni kenn gëmuti yàlla kenn nanguwulul yàlla ay athée lañu ay existentialiste lañu ay matérialiste lañu ñoom la woo ñuy ay étudiants ñu wër àdduna bi di seet les plus grands hommes du monde ngeen kan moo dajale juróom yi yëpp ci jëmmam ku ñu seet dajale leen mu ñu dem di wàññi di wàññi di wàññi ba mu des junni nit junni nit yooyu ñuy wàññi di wàññi di wàññi ba mu des téeméeri nit fekk ay équipe la leen defoon équipe yooyu kon ku ci nekk am nga lu gëgg am na équipe première équipe moo ngi doon xool taar deuxième équipe moo ngi doon xool jikko ju rafet ñetteelu équipe moo ngi doon xool yaakaar ñetti équipe moo ngi xool doon xool ihsaan moo rafetal juróomi équipe juróom benn équipe bi moo équipe de recherche bi moo ngi doon xool la relation waaye ñoom ñëpp Michael Royd li ko li ko jommal jaaxal ko mooy ñoom ñëpp te yëgoowuñu ne équipe bi ñoom ñëpp bañ ñëwee indi di def li ñuy wax ci tubaab restitution di indi seen rapport de de seen rapport de recherche ñoom ñëpp seen test de liste seen test ñoo ngi ci bind Muhammadu Rasulullah te loolu ñu ko def gëmuñu yàlla nangaluñu yàlla xamuñu sax yonent bi. waaye critères yi lañ jël teg ko ci ay base yu scientifique base yu leer ba ñu ba ñoom juróomi équipe yëpp ñu ne ki gis ne mooy le plus grand homme de l'histoire mooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw kon léegi man jullit bi man auditeur bi man may déglu rajo bi man internet bi waaw waxuma la rek yonent bi nan la mën a dajale juróom yi yëpp mooy taar bi jëkk ju rafet ji yaakaar bi rafetal gi ak relation bi yaakaar naa kon tey loolu la ñu war a waxtaane incha allah yal nañu yàlla dimbali ba ñu mën koo faram-fàcce leeral ko te incha allah ci fii émission bi dinañ leen wan na leen loolu Michael Wright waxoon wax ko ci yonent Yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam adduna moo ngi koy firi jamono moo ngi koy firi te incha allahu bu subaa dinañ leen indil fii ab boo xamante ni moo ngi juddoo ca Guadeloupe juddoo ca France am nationalité française papaam di français yaayam di française ay maamam yépp di ay français waaye tey jii mu ne laa ilaha illa allah rasulullah dina ñëw fi expliquer leen lan moo tax mu bàyyi ay diinay maamam bàyyi diinay baayam bàyyi culture baayam bàyyi culture maamam man référence sama royuwaay ki nga xamante ni moom laa gis ni moom moo matale juróomi critères yëpp mooy Seydina Mouhamadin salaa salaam incha allah bu subaa dinañ ñëw fii ci même heure ci Sud FM ànd ak suñu soppe bii waxtaan ak yéen waaye français lay doon incha allah. ñoo ngi fàttali mbokk yi ne incha allah suñu yàlla dimbalee ba yëf yi xaaj incha allah dinañ ubbi téléphone bi ci 33 951 44 42 33 951 47 68 allah ku ci woote di nga dajeeg soppe yonent bi turandoo yonent bi. incha allah mooy Mamadou Ndione Saturne DJ Saturne incha allah mu dugal la ñu bokk bëgg yonent bi sopp yonent bi topp yonent bi roy yonent bi dund yonent bi fàttaliku yonent bi fàttaliku lépp yonent bi moom mi nga xamante ni moom la imaamul Busayri radiyallahu taala anhu wax ne fi'luhu kulluhu jamilun wa hal yamdahu illa bima hawaahu l inaau nee na yonent yàlla Muhammad mooy benn benn benn mbindeef mi nga xamante ni histoire am yëpp du début jusqu'à la fin du début du début jusqu'à la fin de la fin du début du commencement du la fin de de la finalité benn mbindeef mi nga xamante ni histoire am amul sens interdit lépp nga mën a nettali mooy fi'luhu kulluhu jamilun wa hal yandaxu illa bi ma xawaahul inaaw sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi dañuy jëm ci bu njëkk bi mooy taar bi wax nañ leen ne leen disqualifié na ñëpp te man mii di wax de disqualifié wu ma leen ay éléments yu neutre yoo xamante ni ñun lépp lu ñu am ci dogme ak dogmatisme ñoom amuñu ko ils n'ont pas de barrière relative à la ni à la culture c'est des scientifiques c'est des universitaire yoo xamante ni amul dara lu leen tënk ci seen réflexion du culture du aada du ngëm-ngëm du dara kon ñoom weddi ak nangu du dara ci ñoom suñu gisee seen i critère ku ko dëppoo ñu nangu waaye ku àndut ak moom koo mënti doon ñu ñu bañ ay scientifique lañu ay universitaire lañu bu njëkk bi mooy taar disqualifié nañ ñëpp parce que taaru koo gis ci àdduna da ngay ñu ne liir bi rafet na nga màgg tuuti ñu ne taay na nga dolli tuuti ñu ne boogoos la waaye li cëpp da naan ah moom de bi muy nekk liir ak a rafetoon kon sa rafetaay am na limite nga màgg ñu ne ah moom de léegi xale bu góor la nga dolli tuuti sikkim ba génn ñu ne ah moom de rek rafetoon na de bi muy nekk xale lu góor de waaye ba mu amee sikkim ci la commencé ñaaw wala ñu ne ah moom de du watoo kenn xamatul lu muy nirool wala moom de du amee kawar kenn dootu xam lu muy nirool kon am nga taar waaye sa taar daa limité dans le temps et dans l'espace tey jii ki gën a rafet ci ñun su demoon léegi Europe day mujj nekk ci ñi gën a ñaaw parce que solu ga ngay solu la fukki yëre ak juróom ngay teg ci sa kaw sol kola sol jiin daal di jël dàll yu ngand teg ca wut ay gants def ca wut fa def ci sa bopp takk say nopp da ngay mel ni supame kon am nga taar fii ci Sénégal waaye soo demee Europe ñaaw fa kon sa sa rafetaay dafa limité dans le temps et dans l' espace waaw léegi nag am na leneen sax am mooy li ci ëpp nit lu muy gën a màgg di gën a màggat di gën a ñaaw parce que pourquoi parce que dafa sa kanam day am lu ñuy wax ay rideur lépp li nga xamante ni muscle yi nga xamante ni ñoo téyewoon sa sa kanam téye say lex yëpp day bàyyi. moo tax dañuy mujj ñoom di wuti ji ay di pikiiru maa nga maanaam di defar seen kanam yi di ko pikiir am na yu ñu ciy def ak ay diw yu ñuy diw ngir mu dellowaat seen i kanam parce que xam nañ ni ah lu ñu gën a dem rek comme ni ko waaj a waxee su leen suba ak ngoon di bëcc bëccee di leen awante innal jadidayni ida mastawlaya alal jadidi adnayahu lil bila waaw suba ak ngoon suñ la jàppee di la xëyee di la gonte di la xëyee di la gonte yàgg-yàgg da ngay mujj rek daal di daal di nekk ku màgget yàlla ñu yàlla dimbali ma nga nit ki gën a rafet ci àdduna ëpp taar ci àdduna gën a nekk taar ci àdduna sa doom yi gën laa bëgg ci àdduna sa jabar yi gën laa nopp ci àdduna ay waay waay mbokk yi yàgg ngeen a dégg sama papa la waaye mënatuma koo xool ñu ne lu tax mënatu koo xool parce que dafa feebar sama panat waaye mënatuma koo xool ñu ne lu tax mu ne parce que moo ngi ca morgue ba jëkkër la moom rek laa bëggoon waaye mënatuma koo xool parce que parce que néew la kon démb rafetoon na ba mu gënal la góor ñëpp waaye tey jii rafetam dem na ndax am na lu ñuy wax dee moo ko yóbbu ba tey jii rafetam gam rafetoon day mujj nekk musiba mooy tëddër lay mujj doon ci yow noonu la valable pour doom noonu la valable pour sëriñ ak taalibeem noonu la valable ci dirigeant politique ak militant kon sa taar taaru na waaye am na fu mu yem kon ki nga xamante ni taaram dara tënk ko du espace du temps muy Seydunaa Muhammad moom avant muy judd rafet na ndax yàlla defal na ko léppam fa huwa alladi tamma maanaahu wa suuratuhu thumma stabaahu xabiban bari un nasami waaw waaw tamma maanaahu waa ji nee na yonent bi baatinan mat na waaye yonent bi zahiran li feeñ ci moom mat na ba loolu amee nag ginnaaw loolu nag ci la ko allahu jalla ala tànnee ci kaw mbindeef yëpp tànn ko ci biir mbindeef yëpp daal dina ko yaama gënal ci mbindeef yëpp ba yawmal qiyaamati taaru yeneen ci bi kenn mënu ko expliquer ñaata nit ñoo ñoo ñoo jël seen jaas yi ne dañuy dem rey yonent bi waaye doo ñëwee jàkkaarloo kanamam gu tedd ga rek sallallahu alayhi wa sallam di tuub am na benn waykat bu ñuy wax xasaanu bnu thaabit ci dàqoon a way ci jamono yi yonent bi la woon sallallahu alayhi wa moom dañ ko waxoon ne ko comme yow dangaa mën a way te arab benn poème benn vers de poème boo ko xasee moo ko gën nga moo ko gënal nga tiim ko dóor ko mille coups de machette mille mille coups de jaasi téeméeri cawi jaasi moo ko gënal nga taxaw wax ko benn kàddu bu ñaaw ñu ne ko kon yow sa làmmiñ moo gën a ñaw jaas yi gën a ñëw ci àdduna dañoo bëgg nga dem xasal ñu Muhammad moom góor la Banu Hashim la bokk Quraysh la la am gàcce ba ca jaare dee waaye bañ ko indi mu ñëw jàkkaarloog Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf koo xool commencé di ko tagg commencé di ko way commencé di di di di di di di jëmmam ji di wax kawaram gi ni mu ni mu mel ñuulaay kawaram gi di wax bëtam yu rafet yu tedd ya di wax yéenam yu fëkk ya di wax noppam yooyu nga xamante ni dañoo mel ni dañoo lay oo sotti ko ca sallallahu alayhi wa sallam di wax ci pametam yu rafet ya di wax ci fosetam yu rafet ya wax ci sikkimam bu yiw bu taaru bu rafet ba di wax ci denticham bi di wax ci tuñam yu tedd ya di wax ci bakkanam bu akilee bu rafetam ba di wax ci doqam gu rafet ga ca la nekk la nekk ca la nekk te dañ dañ ko fayoon xaalis bu bëri fay ko alal ju bëri ngir mu xas yonent bi mu mujj taxaw di tagg Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te moom bi muy tagg yonent bi pour moom day xas yonent bi ndekete bi muy xas yonent bi moo ngi bind ay way di sadd ay way di tagg Seydina Muhammad kon tey jii la nekkoon lu mujj naa nekk lu weex te kooku benn exemple la am na yeneen yoo xamante ni kenn mënu ko expliquer ci taaram ak rafetaayam ak leeraayu karamam gu tedd ga sallallahu alayhi yiwaayam ba mbaaxaayam ga nga xamante ni soo koy gis di ko sopp soo koy gis di ko bëgg ndax ni ko yàlla binde woon moo mag yonent bi njoolul lool gàttul lool dafa nekk ci diggante bi ba nga xamante ni du du indisposé du sonal du perturbé ñu njool ñi du sonal ñu gàtt ñi kenn du wax ne suñu référence bi day dafa waroon a njool wala dafa waroon a gàtt il est au juste milieu il n'est pas au milieu il est au juste milieu ba nga xamante ni il satisfait ñi ñool di satisfaire ñi gàtt di satisfaire ñi nekk ci diggante bi sallallahu alayhi wa sallam taxam boobu kenn mënu ko expliquer aarifina billahi nit yàlla yi wëlu yi yi àgg ci yàlla mais lan moo tax ci àdduna kenn mënatul leen def lu leen naqari pourquoi parce que ils ont la chance la faveur l'honneur de de de contempler de façon permanente la beauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi dañoo am fatxu yàlla ubbi seen xol ubbi seen i bëti xol ba fu ñu toll ñoo ngi jàkkaarloo ak yéen ci yàlla Muhammad loolu moo tax ñoom du ñu mer foo leen fekk dañuy mel ni Mamadou Ndione mooy laan foo leen fekk yaa ngi seen seeni bëñ ñuy muuñ muuñ googu muñu contemplation la ñoo ngi nekk ci li ñuy wax mushahadatu ñoo ngi contempler ñoo ngi xool yonent bi di gën a bëgg di ko gën a sopp di ko gën a di ko gën a topp yonent bi di di di feeñ seen gauche di feeñ seen droite di feeñ seen kanam di feeñ seen seen ginnaaw di feeñ seen kaw di feeñ seen suuf lu yëngatu yonent bi taaram gu tedd googu di ca feeñ sallallahu alayhi wa sallam yaa nañ ko yàlla fayal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah kon suñ toppee taar bi yaakaar naa fii la ñuy fanaan te yeneen yu ñu war a wax kon ñu dem ci jikko ju rafet ji allah jikko ju rafet ji allah ndeysaan jikko ju rafet ji waay waay waay waay Mamadou war nañoo laaj taar du am tëg jikko ju rafet lu muy jariñ mais Mamadou yéen yéenay wax ne science sans conscience n'est que de réew ndaaram mais yéenay wax ne un corps sain un esprit dans un corps sain loolu duñ juret mooy nit lu mu rafet rafet lu mu yiw yiw lu mu baax baax lu mu élégant élégant lu mu mën a sol sol te jikko ja rafetul amul valeur Busiri radiyallahu anhu lu mu wax dana akrim akrim akrim bi xalqi nabiyin zaanahu xuluqun akrim bi xalqi nabiyin zaanahu xuluqun mu ne soo demee ba bëgg a jommi ba bëgg a yéemu nee na bul yéemu lu dul bindu Seydina Muhammad mooy taaram gi ma doon njëkk a wax waaye rek nee na attention du bind ba rek de nee na zaanahu taar ba la ko rafetal xuluqun jikko ju rafet la ñun lan mooy suñu différence ak animaux muy comportement jikko ju rafet xam li nga war a wax xam li nga war a def def lu baax wax lu baax jëfee lu baax waxee lu baax kàddu goo yëkkati nga xam ni malaayika yi ñoo ngi koy bind nga xam ni sa jëmm yàlla def na ci ñaar fukki malaayika rusal malaayika yi ana malaayika ma ana raqib bi nekk sa ndeyjoor ana raqib mi nekk sa càmmoñ yooyu nga xamante ne ñooy xëy suba ak ngoon di yóbbu say jëf ci yàlla waaw ñooñu doo leen ana malaaka mi lay xaar ci sa biir bàmmeel ana munkar an ana nakiir ñooñu doo leen bàyyi xel waaw léegi ana muraqabatullah ana bàyyi xel gi nga war a bàyyi xel yàlla ci boppam xanaa yow doy julli doo wax ah, doo wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu xanaa dafa attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah xanaa yow dafa assalaamu alayka yow xanaa di lay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafetalal sa jikko parce que yaa ngi ànd ak yonent bi foo mënti nekk ndax war ngaa nangu yonent bi dégg ngay saaga ne ma déedéet ndax war ngaa nangu yonent bi dégg la ngay jëw neel déedéet ndax war ngaa nangu yonent bi dégg la ngay wax lu bon neel déedéet ndax yonent war nga war ngaa nangu yonent bi fekk la ngay def loo xamante ni su la ci fekkoon nga rus ba dee neel déedéet loolu mooy jikk ju rafet jikko ju rafet nag yii ñu xam ak yi ñu xamul yëpp la moo ngi ko jël dëxin ko ci jëmm yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo tax yàlla ne ko laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal axir wa zakara allaha kathira yal nañ ci yàlla boole nee na yonent bi mooy le modèle parfait le modèle par excellence bi nga xamante ni zaahiram dafa mat baatinam mat démbam mat tam mat zaahir guddam mat bëccëgam mat li ñu xam ci moom mat li ñu réeri ci moom mat histoire am amul benn sens interdit da ngay wax bi papaam di seeti yaayam ngir takk ko da nga koy nettali mu rafet nga nettali biñ ko mayee papaam nga nettali takk ga nettali lan ca def ak lan ca deful nga nettali ëmb bañ ko ëmb mbéymuur bañ ko raxasu ko sunu maam aminta aminata raxasu wasun gëma wasun yonent bi judd gëmu judd ñëw gëmu ñëw àdduna lépp dañ koy nettali sallallahu alayhi muy rafet kooku mooy benn mbindeef yàlla nee na moom rek comme moo am moom rek moom mooy seen référence exclusive parce que zaahiram mat parce que baatinam mat parce que dundam mat na yàlla na ko ndey baax ما مضت فترة من الرسل إلا بشرا كمها بك الأنبياء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء mu ndox yàlla ne imam Busiri nee na yonent bi yàlla dafay jël chaque cent ans chaque cinquante ans mu jël jigéen jafa gëm def ko muy maamu yonent bi bu jigéen mu xool góor ga fa gën muy def ko muy maamu yonent bi ku góor ñoom ñooy jokkalante nag di ko jokkante di ko jokkante ba cinq cent soixante-dix yonent bi ne waa àdduna asalaamaaleykum yàlla nañ ko yàlla fayal ndeysaan waa ji moo baax Mamadou waa ji moo baax jikko dégg ngeen ko di ngeen ko dégg ci yeneen waxtaan yi ndax am na ñoo xamante ne seen tam mooy jikko yu rafet jikko yu rafet yonent bi lam doon defenteeg yahud yi nam respecté woon ñu wax jaam jaam les esclaves te duñu esclave esclave esclave yàlla rek la war a doon na yonent bi respecté woon xale yi ñu ko daan tardel ci mbedd yi loolu dégg ngeen ko lañ ko daan xëpp ci ay sibrit a ay saaga yi ñu ko doon saaga bañam bañu damb jikko bu bon ak jéegaay yi amoon ngeen ko ci waxtaan yi te ngeen ko déggaat kon yàlla ñu yàlla fay Seydina Muhammad te gën ñoo xiir ci ñu roy jikkoom yi nga xamante ni moo tax yàlla tagg ko ci alquran moo tax yàlla wax ko ci alquran yonent bi waxuma la sax mbiram waaye léppam léppam léppam amul benn cër bu nekk ci moom lu dul yàlla tagg ko soo soo ko bëggee xam dama ci suratu najmi wan najmi idaa hawa maa dalla saahibukum wa maa gawa wa maa yantiqu anil hawaa làmmiñ wa tagg na làmmiñ wa déggal tagg na làmmiñ wa làmmiñ yonent bi lay tagg de wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa communication yonent bi lay tagg noonu allamahu shadiidul quwaa moo ngi tagg jàngum yonent bi zu mirratin wa sawwaahu bil ufuqil a'laa moo ngi tagg kaak yonent bi summa dana fa tadallaa fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa lépp lu taq ci yonent bi yaa ngi koy tagg ah fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa fa ila abadihi ma awxa le secret divin bi nekk ci diggante yi yàlla ak yonent bi yàlla nga koy tagg fa awxa ila abadihi ma awxa ma kazaba al fuaadu ma raa yàlla ngay tagg xol yonent yàlla Muhammad la tadraa min ayaati rabbihi al kubra yàlla ngay tagg gis-gisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inda sidratil muntaha station ba yonent bi yéeg yàlla nga koy tagg indaha jannatul ma'wa iz yaxsha sidrata ma yaxsha xoolal yàllaa ngay tagg bëtu yonent bi nee na ko ma zaagal basar wa ma tawa laqad raa min ayati rabbihi al-kubra waaw waaw waaw xoolal xoolal ba mu taggee yonent bi ci yi mu wax yëpp mu daal di indi nag le contraire daal ne afara'aytumul laata wal uzza wa manaata thaalithatal uxra alakumud dakar wa lahul unsa tilka idan qismatun diisa tilka idan qismatun diisa ndeysaan waaye la différence entre la lumière et les ténèbres nga ni fii benn la la lumière laa nuur leer kooku singulier la ak zulumaat kooku pluriel la parce que leer benn la mooy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan waaw allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min azulumaati ila annuur walladina kafaru awliyaahum taaxut yuxrijunahum min annuuri ila azulumaat ulaika asxaabu nnaari hum fiha fiha xaalidun sadaqa allahu alazim suratul baqara ndeysaan ma ngoog xayrul bariyatee ngoog ci jikkoom yu tedd ya yàlla nañu ko yàlla fayal bi ci des mooy yaakaar waaye dama ne yonent bi mooy yaakaar tey mooy yaakaar ëllëg yawmal qiyaamati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñëpp yaakaar waaw xanaa déggoo la ko waaj a wax wal anbiyaaw wa kullu xalqin filaaka wa ruslu walam naaku taxta liwaaka wal anbiyaaw wa kullu xalqin filaaka wa ruslu walam naaku taxta liwaaka wal anbiyaaw wa kullu xalqin filaaka wa ruslu walam naaku taxta liwaaka lambiyaaw yi nga xamante ni ñoo gën ci mbindeefu yàlla yi wa kullu xalqin fil wara ak bépp mbindeefu yàlla war rusula ak ñi yàlla yónni wala amlaaku ak malaayka yi taxta liwaaka ñoom ñëpp di ma xaamee billaahi ku nekku ci sa suuf parasol boobu du dugg aljanna sallallahu alayhi mooy yaakaar bi mooy yaakaar bi waaw nit nag doo ko yaakaar yëpp ko wala fee ko wax comme ñun yonent bi lan yaakaar nañ ko bëgg nañ ko nañ ko sopp nañ jeex ci moom takk te bañ a desal dara waaye nañ ko am nañ ko def suñu kilifa nañ ko def suñu référence nañ ko def sunu soppe nañ ko def sunu xarit nañ ko def ki ki nga xamante ni mooy sunu sunu sunu idole waaw bu ñu wax ñeneen ñi bu ñu wax keneen bu ñu wax feneen keneen baaxul leneen baaxul déedéet maa la ko wax c'est limité dans le temps et dans l'espace soo ko tàmbalee gis ci moom ay imperfection waaye al insanul kamil jawharatul kamal mooy xeerul bariti mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñeenteelu mbir mi mooy al ihsan rafetal yonent bi kat mooy jëmmu mooy jëmmu rafetal sax far mooy jëmmu yiw mooy jëmmu lépp lu baax ndax yàlla mi nga xamante ni mooy recevoir jëf yi képp ku bëgg jëf-jëf ju àgg ca moom yàlla da ngay jëf bi jëfoon wala nga jëf lu yonent bi digle waaye képp ku jëf sa jëf lu mu rafet rafet ci kanamu sa bët wala mu rafet rafet ci kanamu say soppe wala mu rafet rafet ci say kanamu njaboot wala mu rafet rafet ci say kanamu taalibe wala mu rafet rafet ci say kanamu militant wala mu rafet rafet ci say kanamu peuple wala mu rafet rafet ci kanamu monde bi te rafetul ci kanamu yonent yàlla Muhammad yàlla nee na bëgguma loolu loolu rafetul fa man yàlla fi man yàlla rafetul inna diina inda allahi al islam wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin yàlla nee na ku bëgg jëf mu egsi ci man yàlla na nga fexe ba jëf jooju mu am une connexion insecte avec les actes et les orientations du prophète Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu nañu yàlla xiir ci ñu topp sunnaam yàlla nañu yàlla xiir ñu ñu def ko muy suñu sopp sofe soppe cofeel suñu soppee di suñu ki ñu bëgg ki ñu jeex ci moom nga xamante ni mbindeef yëpp suñu leen tegee lu lu kàlla yonent bi gënal ñu ko waxuma la jëmm ju tedd ci sallallahu alayhi wa sallam juróomeelu mbir bi bala ñuy ubbi téléphone yi mooy nag bi nga xamante ni nag moo ci gën a doy waar mooy al alaaka mooy lan la relation lu doy waar parce que bii dafa dugg ci li aarifine yi lillaahi di wax al xaqiqatul muhammadiya daf ci dugg ah, ah, ah, soo ko bëggee xam jàngal salaatul fatiha waaye soo ko bëggee xam daaw nga jàng jawharatul kamal allah allah allah jàngal salaatul fatihi nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ugliq alfatihi lima ugliq allah allah allah ndeysaan yonent bi moo ubbi lépp li tëju woon nit ñi amuñu woon ils étaient dans le néant ils n'ont pas existé yàlla moo bind yonent bi à partir de la création du prophète ci la yàlla bindee yeneen mbindeef yi kon yonent bi du amul woon mbindeef yi du ñu am bu dee relation moom mooy tax nga sopp nit yow am nga une relation d'existence une relation existentielle avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que ta ta ta vraie existence ton existence dans le vrai sens du terme moo ngi am une relation intrinsèque une relation indubitable inextricable avec l'existence la l'existence primitive du prophète Muhammad parce que mooy leer gu njëkk ga yàlla leer gi mu njëkk bind mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc ñun foofu lañ ànd ak moom foofu lañ bëggee ak moom foofu lañ toppantee ak moom sallallahu alayhi wasallam moo tax sunu wali bu mag bi sunu soppe bu mag bi Cheikh Al Hadj Omarul Fouti radiyallahu taala anhu mu ne ku yaakaar ni fii laa toppee yonent bi ku yaakaar ni fii laa soppee yonent bi ku yaakaar ni fii laa bëggee yonent bi ja juum nga juum nga ñu ne ko lu xew mu ne. ba yàlla bindee leer yi bind ruux yi teg leen mu ne keroog sama ruuxu sama ruu sama esprit gis ruu yonent bi rek bëgg ko sopp ko fu yonent bi dem sama ruu topp ko mu ne topp di ko topp fu mu wëbbatiku sama ruu topp ko ba yonent bi gestu ruu bi gestu sama ruu mu ne gestu boobu ruu yonent bi gestu sama ruu ci kawee képp ku ma kawe la allah allah kodde aadama ay si ndeysaan Cheikh Omarul Fuuti Taal borom borom xam-xam bu mag borom wilaya gu mag ga borom cër yu mag nga xamante ni tawxiid lam ca wax kenn musu ko wax ci àdduna maarifa la mu ca wax kenn musu ko wax ci àdduna iman lam ca wax kenn musu ko wax ci àdduna lislam lam ca wax kenn musu ko wax ci àdduna ihsan mu ca wax kenn musu ko wax ci àdduna xanaa déggoo fee mu wax yaa rabbana bi sirrikal maknuni wa salaami sirrihi fi lkawni wa sirri lismi sirri ayni zaati wa xaqi xaqi ayni zaati zaati wa bismika alazimi wasmi zaati wa bismika alshamili lizaati alzahiri alladi bihi qad istatar zuhuruhu an kulli fikrin qad xatar wa bixtifai albatini alladi zahara subhanahu min zahirin qad istatar déggal déggal dem na ba ci suuf mu ne dëgg dëgg mbir mi dëgg dëgg secret yàlla Muhammad la moo tax mu daal di ne mu daal di wa daalihi wa miimihi al mutalsami waxaa'i xamdi ahmad al mukarrami wa daalihi wa miimihi al mutalsami nee na yonent bi sax ëpp na ëpp jokk ci moom di wax ci moom déedéet nee na waxal ci arafi turam waxal ca xaaba waxal ca miim waxal ca deel ga waxal ca alif ga bu dee xam nga lan mooy ahmad xam lan mooy ahad xam miim boobu m boobu la m boobu soo xamee loolu di nga découvrir relation bi yàlla am ak yonent bi mooy kii mooy ahadun kii mooy ahmadun ahadun mooy l'unique ahmadun mooy ki dàq sant ki dàq sant lan mooy seen différence ñoom ahad ak ahmad mooy le mim le mim de de mawtu le mim de la mort mooy kii du dee mooy yàlla te kii day dee jeex na soo xamee loolu di nga xam la proximité bi am ci diggante yàlla yonent yàlla Muhammad kooku maam Cheikh Omar moo ñu ko jàngal wa xaa'i hamdi ahmad al mukarrami wa daalihi wa miimihi al mutalsami sallallahu alayhi wa sallam te miimul mutalsam la wax de tam miimul mu tal sam man maa miimul mawti pour ñun ñun ñi nga xamante ni amuñu maarifa àgguñu ci yàlla xamuñu li xew waaye moom nee na miimul mu tal sam nee na secret la boo xamante yàlla moo ko fa nëbb yàlla nañ ko yàlla fayal Cheikh Umarul Fuuti yi ndeysaan moom it moom it moo doon yonent bi mooy borom gàmmu gi de ndeysaan mooy borom gàmmu yi mooy borom jihaad bu mag bi moo taal lépp li tàkk ndeysaan ba noppi toog fee laqatu mel ne du ndeysaan yàlla nañu ko yàlla fayal fayal ñu mag ñi fayal ñu dolli seen i leer ñoom ñëpp gërëmul ñu leen tabaarakallaahu kon relation bu intersect boobu parce que relation bi mën na nekk une relation sanguine relation bi mën na nekk une relation amicale relation mën na nekk une relation économique relation <laughs> mën na nekk lu nekk waaye relation boo xamante ni relation existentielle la kooku mooy relation digg digg relation mooy kii su amul doo am yonent bi ñun mooy sunu baay xaqiqatan moo ñu kon su amul woon ñun duñu judd comme sa baay ni muy ñàkkee nga bañ a judd moom yonent bi noonu la mel ci ñun ci sunu ruux yàlla nañ ko yàlla fayal kon mbokk yi ñoo ngi leen di xamal ne incha allah ku woote ci 33 951 44 42 di nga dugg ku woote ci 951 44 47 68 incha allah di nga dugg ñu bokk rek sopp yonent bi bëgg yonent bi topp yonent bi ànd ak moom ndax loolu rek moo fi nekk alaaji Mouhamed Ndieguene radiyallahu anhu daan na wax ne man awma ziar awma bés aw ma ngonnal aw ma tàkkusaan man bisu yonent bi rek mooy sama bis lépp lu am ci laa koy def te kat maa ngi leen di xamal ni mbokk yi alaaj Mouhamad Ndieguene nii ma leen di tudd wallahi mustaxaar taale bi ci bisu yonent bi gàmmu gi laataa mooy ñëw fekk na jënd na ay nagam ba teg ne maa koy terelee ganu yonent bi gàmmu gi bala muy ñëw dina génn lu mat million ñu jënd ci cere pour ganu yonent bi gàmmu gi bala muy ñëw lépp ñu ci war a def ci dépense génne na ko su ko defee ne ku ñëw ne ko jàpp maa ngi lay jàppale ci bisu yonent bi mu ànd ak yow ngeen bokk màggal bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mag ñaa ngokk seen cofeel ya ndeysaan kaamil alquran ya ndeysaan burdu ba ndeysaan imam as moo nga toog ndeysaan njaboot yaa ngi ko wër taalibe yaa ngi ko wër muqaddam yaa ngi ko wër soppe yaa ngi ko wër am na ku mu jox moo ngay waxtaan ndeysaan ñëpp ngi dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam xol yi moo ngi vibré xel yi demati na ci yonent bi soppati nañ ko yeesal nañ sunu cofeel ci moom ndeysaan gën nañ ko def sunu référence ndeysaan ndeysaan noonu lañ koy jàppoo di ko def ba fukki fan ya mat ñun noppalu benn fan fukkeelu fan ba ak ñaar nag mooy le jour J ndeysaan moom la gars yi di wax le jour J ndeysaan ndeysaan ñu xëy ziarante soppante bëggante ci loolu la ñuy nekk ci loolu la ñuy nekk ci loolu la ñuy nekk ku ma ngoog ñë ña bëgg tuub ñu tuubal leen ña bëgg jël wérd ñu may leen wérd ña am seen i problème seen diggante ak seen borom ñu defar seen i seen i seen i seen problème ma ngoog diggante yooyu yàqu ñu ñu réconcilier ko di recevoir nitu nguur waxtaan ak ñoom fàttali leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttali nit ñi fàttali leen seen jikko fàttali leen seen taxawaay mu ngoog guddi jot ñu ngi jot sëriñ ba taxaw na taaliba yaa ngay sikkar lu ñu wax laa ilaha illa allah pour lan nit ñi ne démb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na laa ilaha illa allah ñu rey waxoon na laa ilaha illa allah ñu dagg bëñam waxoon na laa ay mbokkam waaye tey jii ñoo ngi taxaw fii ci kanam Alaaji Mouhamed Ndiéguène di wax ñëpp di ànd ak ñun di wax laa ilaaha illallaah ñu ànd ak ki toog ci place Alaaji Mouhamed Ndiéguène yóbbu ko ci bërëb ba ngir fàttali ko waat ki indi woon laa ilaaha illallaah muy Seydina Mouhamed sallallaahu alayhi wa sallam dafa mel ne am na ku nekk ci yoon wi bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ah, ku baax. waaw. ah ziar nan la waay. waaw kooku kooku ku mu. waaye kii kii de Souleymane Sène la Njuuxaan. Ah, kooku de Baye Demba lañ ko daan wax yaakaar naa. ndeysaan ah xam nga ko bu baax a baax. <laughs> bisimilah. waaw ma ne. ah Souleymane bëgg sa intervention bi nga def ko ci séeréer. Ah. soo paree nga def ko ci pulaar. ah nga soog a coupé incha allah. Ah. <laughs> bu ci nekk ci ñaari minute wala ñett ñoo ngi lay déglu. waaw sëñ bi balaa loolu dañuy kontaan di mbég. ndeysaan. ci sa waxtaan bi. Mm-hmm. di am mbégte ak kontaante. Mm-hmm. dégg sa baat. Mm-hmm. bu baax a baax. rafet na rafet na. ndeysaan sen rafet na macha allah. allah allah allah allah rafet na macha allah allah. am nañ mbégte ba nga xam ne daal mën nañu wax daal. ñu ngi ziar waa kër yëpp. ci jiital xalifa bi alxaaji Muniiru Njegen ndeysaan kay ak mboolem euh, njabootu maam alaaji yëpp ñu ngi leen di ziar di kontaan bu baax ci ci waxtaan bi hmm. ah comme ni nga wax rek xanaa foole ah ngay jiga payo maag no ke andoona Sëriñ Mahdi Malla yaattare Sëriñ Mor ɓe ƴofnano andoonamo nabbe min wetare seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam alayhi salatu wassalam o oh, andoona mboɗen jigo paaxje ɓey hetnano tin eh, mos moƴna faa kam adnan tata seydina mouhammad sallllahu alayhi wa tañiɗa ge jofnuɗe yengol tin hande wonna yimɓe ninna magala tarif ɓe sanni to jiyeno o tin seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam alayhi salatu wassalam tin naɓɓi talemnade a ɗum fof innanano tarif hande wona o kiino leŋ waageerno ñet bo a fagɗin allah guut refnano tin mosu o kiin waage o kiinoxe sesɗan a ñaɗa meeke bom a yaar waageerno fawi o ten seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o heeke no layanaga sernohen jigna solo kono in heɗaareke a samrooga ciɗen in waaganano in reefa comme ne lam taal comme comme comme ni ñu waaw waaw waaw Souleymane war nga wax yéen yéen mbokk séeréer yi yooyu nekk ci tund Jobaas bi foofu yéen ci war nga wax ci séeréer woo leen bu baax ci gàmmu gi wax tamit yéen noo leen waajee pour ñëw njëgëneen ci gàmmu gi yéen ak euh, Mangok loolu war nga cee wax Souleymane ci séeréer ñépp dégg la. Eh, ok comme suñu Mor ay kontaan bu baax comme noonu lemboona inweyi hooya o fogol comme ne fopa waaj tan ndax fogaam ka ref besan andoona fop oxey waajan fop oxey waajan kon in way xooyaayo fop fogol xu andoona refna soppe seyduna muhammad sallallahu alayhi wa rek in way xooyanga kermam el hadji ahmadu Ndiéguène in waago ñoowo ñow no o yengol yonen tan sallllahu alayhi wa sallam mi fogol jooɓas fop e ƴanto accu saahak jooɓas fop dal no waagiralimo in halawe yokma nde jooɓas fop ino e hooya ɗum yo ƴanto yuhan ngolar taten min mo min moori fop dal jooɓas fop dal mi hoyade ɗo e deyngol minen tan sallllahu alayhi wasalam kono soni Mor te ina mbi joni no hoyit rek mm. comme no mm, eh, ɗum waɗi tan bandiraɓe e sehilaɓe emin belto emin beltina kadi kala guiɗo seyidina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mm-hmm. emin belto yewtere giɗo giɗo men ɓehil men ceerno jewtanowo en ko faati e jemma nelaaɗo ko wiyete ko mawlude annaɓe wiya jemma mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e diina mhm. e aduna o fof mondo o fof ina mawnina jemma o mhm. e oɗo ceerno moƴƴo ɗi moƴƴo e jeyaɗo e, e e fañi moƴƴo wiyeteɗo mhm. sey sey mortale jegani omo yewtana en ko faati e ɓurɗo yindere mm. o haali ko ceerno men sehil men biyeteɗo cheikh oumar al o sifani en e seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mm. woni ko yimoɓe mbiyata ko tan mawninde jibinede ahmada wonti kawral e halku fof Eh, ɗum kadi leñol nelaɗo beltoɗe mhm. en jinganama parnoɗe hmm, kiɗaɗaga men daga e waɗe beela hmm. holko woni beela mhm. allah ina wela allah allah noon leñol nelaɗo beltoɗe haali gonga jinganama parnoɗe ce eh, ɗummoɗ ɗon ɗon <laughs> barke loolu mujuɗamen ne ay wayla dégg na wasnu bi Ah, waaw waaw waaw daa mel ni ay way la de. waaw ah, ay ay ay way la. ndeysaan est-ce que. suñu mbokk tuulóor yi Fuuta. Mhm. ñoom ñoo koy way. waaw ñoo koy way ci gàmmu yeeg yooyu. waaw way ko. muy way yu neex. way ko ñu tàggoo ko. ñu naan la ñoo la doo mbel codé on yinganama parno de. sallallahu alayhi wa sallam. ɓe ñoylaɗo beltoɗe on jinganama farnoɗe mawninde jibineɓe ahmada wonti kawral a alhamdulillah mamadou daf mel ni kon tey séeréer yi gañe nañu séeréer yi jël nañ lépp <laughs> bismillah ak tukulóor yi daf mel ni am na ku nekk ci ci ci yoon bismillah bismillah allo waaw bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam waaw kooku. Mbaxu Mbaye. samintul fuqaraa ilallah taatoo Thiès. <laughs> waaw bisimilah bisimilah Seydi Seydi Maxtaar. di kontaan lool lool lool ci waxtaan bi. yal na yàlla kontaan bu baax. incha allah bisimilah xanaa rek di di di di di di di di nanguwaat loolu. ci bu wér ci ci ci ni ko jamono nongee. <laughs> Mhm. Mhm. allo waaw ñoo ngi lay déglu bisimilah yow rek la ñuy déglu di ko nangu bu ci jikko yi waaw ndax ndax jamono ju nekk ñun ñu ko jàngale yi waaw ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma sax moom waaye waaye ay disciple am ñu génnee ci université am mm-hmm. saa su nekk ñoo ñu wane ni uh-huh. jikko jikko ju rafet ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la la la soqee ko ndeysaan ndax jamono jamono jamono boobu ba léegi at mu nekk dina gis benn jàmbaar daanu te saa bu daanoo li koy daaneel mooy ñoom ñu bakkee na rek wàllu sport mu nekk bëgguma dugg ci détails ndax ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñuy wax ci moom daaw dugg ci détails day wax tuuti. waaw junj bi rafet na waaye ñun gis nañ ñu génnee ci université am boo ñëwee ba suñu zone Afrique bi nga xam ne Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Tall ba Pape Sambo bi wàcc ba suñu maam Cheikh El Hadj Ahmad Bamba Ndiéguène tasaat ba Thiès lépp gis nañ ñun suñu maam Cheikh El Hadj Mouhamad Sakhir Ndiéguène suñu mënuñu góor yàlla yu baax yi nekk ci yëpp ku ci nekk rek bu dul juk bu dul bu dul cëw bi ko yaay defal jikkoom rek tax na nga ko mën a topp. allah allah allah am am ci yaqin bu wóor ci yonent bi salaay salaam mooy mooy mooy màndum leewu jikko jëkk yu tabe yu baax di jaar di sant nag bu wóor ci ci ci ci waxtaan wi lépp di la ñaanal yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla doon laa sàmm yow moom mat na waaw ñun ñu ma wax ci yow wax dëgg yàlla ndax yow waaw waaw waaw kon loolu waaw ñun sax bul wax ñun yonent bi lañ war a waaw war ngaa war ngaa war ngaa wax tamit yéen waa tax kaw yéen yéen yéen la yan yéene ngeen am ci gàmmu gi ak ban taxawaay ngeen cee daanoon ndax mamalaaji yaakaar naa moo daan wax ne kër mamalaaji mooy Makka waaye tax kaw muy Madina yéen waa Madina loo leen nar nag dëgg la ñun waa tax kaw moom yaakaar naa ni dë doon sëkk parce que ku dégg ak sa nuyoo bi ngay bi ngay nuyoo loolu rek loolu rek loolu rek mat na xam nañ ni taax kaw taax kaw alaaji moon digal la parce que que :fra kër yi nga tudd boo tuddee Ngéyeen tudd Ndiobène tudd jeex na daj na tudd Ndioufène ndeysaan te mag ñaa nga noonu wax dëgg yàlla noonu rek la comme ni ko mag ñi defee suñu ay xale la ñu waaye ñu ngi gis suñuy bàyyi Ma Fall Diop suñu bàyyi Moussa Cissé a ah, El Hadj Modou Diop bàyyi Baye Xaasim Diagne ñooñu ñëpp ñoo leen gis seen taxawaay ci kër gi ñun tamit ñun xale yi amuñu lépp lu ñuy def rek lu dul topp si seen paa yooyu. est :fra que :fra allah :ar allah :ar fas